a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu asheeku abul mahaamidi asheeku ahmadul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fii a al muqaddima fii a faslun fi tasawuf waraaddu kull al mazaalimi ilaa arbaabiha kamaa nadamtu awwala faraaji'an nizaamanaa lil axdari tajidu waadixan wuduuxal qamari kon jeexaloon nañu wàllu tuub ci wàllu masaalikul jinaan ñu ngi woon ci lim ñu wax faraaji'an maa ngi ngal la waay dellul nizaamanaa ca la nga xam ne moom lañ nosee lil yi ñeel matnu al imaam al Axdari radiyallahu anhuma di nga fa fekk lii ci wàllu tuub mu leer fa naññ comme ni nga xam ne noonee la weer wu mat sëkk di leere bu dee benn niir newul ci asamaan si léegi nag ñëwoon nañu ba eh, ci àggoon fi nga xam ne waa ji daay fi nga war a delloo àq yi alal gisoon nañu ko àq yi nga xam ne nag der nga yàq ak yu mel noonu wala loolu nag nan nga koy def waxoon nañ bu dee waa ji day dund nan ngay def waaw léegi nag mu des bu dee da ngaa fekk mu génn àddina joxe woon nañ misaal yi walillahi alhamdu wal minna ngir ñu continuer ngir jeexal tey insha allahu taala mu ne kon moom la kon waxoon na ne in kaana xaadiran wa amma in fuqid falyukthiran xayran la'allahu yajid shay'an yu'addi haqqa kullihim bihi mustaghfiran wal yarju afwa rabbih mu wa amma in fuqid rahimahullah waa ji tooñ nga ko allahu akbar ba loolu na ko moo xam affecté na ko moo tax mu faatu wala du moom mais yow de façon li leer moom yoraloon nga ko àq boo xam ne ci deram la moo xam ay dóor wala réputation am nga yàq wala da nga koo jëw léegi nag ah nooy def waa ji da génn àddina mu ne bu boobaa fal yukk siran na baril waa ji tuub noonu ñëwoon bëgg ci ñu ne ko waa ji génn àddina comme monsieur le procureur mais ñu ngi waxoon ay fal yuksiran ma ne na baril xayran yiiw waaw te bokk na ci yiiw jooj muy baril mooy bu dee ne waa ji ah postériorité postérieur postérieur waa yow affaire ba na mooy ginnaawam mu nar a nekk koo xam ne ba ba ba ba ba ba àddina tukki gaa yi dañuy am souvenir bu bon boobu naan nii la defoon ba moo taxoon sax ci la génne àddina bañ ko tëjee yow nekkatu fi mais il faut nga taxaw ci rajo yi wala ci média yi la en tout cas leeral fu ñépp yëg en yu bari këne lan ko doon tuumaal amul loolu foog nga def ko tamit loolu il dama ko fàtte woon loolu ci laa nekkul ne faatu na rek léegi yow ngay def yu baax fële ma yu bari yooyu mu ne la yu baax yooyu ngay bari bokk na ci il faut rétablir l'honneur du défunt waaw waa ji nga xam ne moo faat moo faatu te yow nga waxoon ko wax yu du dëgg ba nit ñi jàppale ko noonu bu dee mooy loolu mooy ci kaw nit ñi jàppe ko loolu bu dee ne jàppaluñ ko lool loolu lii ngay def mooy bari la ay yiw mais bu dee ne dafa siiwe loolu ndax yow yàq ko tuumaal bu boobaa yow yaay taxaw di wax sa bopp ci place publique bi ci pénc bi ñépp xam ne kon ah kon de diw ah ko kon ñun dañu ko doon tooñ ndax yóbbaale nga ñu bari xool li nga def rek ñoo xam ne dañ la gëmoon sur parole waaye ardul muslim ay deru jullit daa nekk lu cher fa yàlla lu la waaye nettali ci deru jullit lu dul noonu bu ko gëm fekk amoo preuve bi ak ku man doon waaw ah waa yow fii <laughs> la ilaha illallah ciy tooxi doon a kese ngay dugg kon nag mu ne kon da ngay baril waa ji nekkatu fi léegi dangay ngay baril ci kaw bu génnee li ñu wax sànk da ngay baril ay jëf yu yiiw laallahu amaana yajib waa waajoojee di tuub mu trouver shay'an mbir moo xam ne ci jëfam yooyu muy def mu def yu baax yu bari yoo xamante ne shay'an mu daje ci loo xam ne yu addi xaq kullihim bihi ñii mu tooñ seen der yàq seen der ñii mu jëw leen ñii mu daal di leen ŋaññ ñii mu daal di leen ah ah leen chat mu xalfu leen daal di leen daal di leen euh, tuumaalum njaaloo ak yu mel noonu ñoom ñëpp comme que ku ci génn àddina ñoom ñëpp lu muy def mooy day bari li bu gu bari te di leen ñaanal nag waaw di def yiw yu bari amaana loolee ci yiw jooje mu ne lii de yéene laa leen ko bu ko defee mu trouvé loo xam ne daj loo xam ne moom lay faye moom lay delloowe xaq kullihim ca kanamu seen borom bihi ca jëf joojale mustaghfiran walla mu ko mustaghfiran ak xaalam nekk ba léegi di leen ñaanal yàlla jéggal leen ñoom ñoo jéggal ko moom te jéggal leen ñoom ñoo ñële wal yarju tanay am yaakaar bi rabbihi jéggaluk su boromam ginnaaw bi mu defee yii yépp ndax kii mooy ki nga xam ne moom ah waaw moom mën naa yaakaar jéggalu boroomam ndax def na ah dikkee na li nga xam ne moom la ko boroomam sant ci wàllu boo bëggee a jéggal la kon nag mu ngo mu ne nag du yem foofu du yem foofu de mu ne wa hifdhuhu lisaana min fahshaa'i la yem <laughs> foofu lii leneen la doon wax voilà <laughs> kon kon nag pare nañ ci ci wàllu kon nii nga xam ne moom la sëriñ bi wax gis nga ni mu leere de <laughs> allahu akbar ndax dama lay laaj la wax est-ce que yow nii lam tajid hada <laughs> waadihan fii fii nii ci nu mu tudd ci téere bi al al jawharun nafis gi est-ce que yow trouvé woo mbir mi wuduhal qamari mu leer leeru ko li nga xam ne mooy weer woo xam ne wu mat la ta asamaan si niir newu ci ajib yaa rajul <laughs> walla yaa uxtaaya akiibi <laughs> ah xam nga ne naam rek nga mën a wax mu ngi noonu le moom nag la ñu sëriñ bi doon wax fii léegi nag kon baax na kon pare nañu ci loolu radiyallahu taala an ash-shaykh ahmadul xadim ak ki nga xam ne mooy ash-shaykh abdurrahman al-akhdari radiyallahu anhuma léegi nag kon tëj nañu al-jawharun nafis ah tëj nañ tëj nañu ko léegi nag ñu jëlaat li nga xamante ne mooy lan ma masalikul jinaan léegi nag nga ne ma kon léegi lu ci tegu <coughs> ñu la waaw kay sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw mu waxee kon ci ñaar yi nga xam ne képp dong laa la waxoon moom la leeral muy li jëm ci wàllu beru ak tuub léegi nag muy ñëw nag di ñu wax ci li nga xamante ne nii mooy maas gi moo xam ne ci la doon dund muy génération boobu jamono ji mu doon dund moom Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu jamono jooju ni nga xam ne noo nee la gaa yi ñenn ñi nga xamante ne dañoo réere tasawuf lool waaw ba pare jàpp ne lu bon la lu yées la di ci wax ay wax yu ñaaw ak di dal ñi nga xam ne ñoo ci nekk loolu nag lay ñëw nag fii nag di ko leeral par ndànk-ndànk mu ne léegi nag di wax la ñoom ba ñu réeree loolu lañ leen léere ak yooyu moom lay dugg nii mu ne nag qultu fa jiilu da zamaani jaahilu ilma tasawufi fa xayran ahmalu id jaahilu bi kawni sabila li xadratillahi fa xaabu jiila mu ne qultu nee naa ah qultu lan la waxoon nee na bu ma nee qultu fa min maani ci maanaay seen wax ya naqaltu moom laay moom laay toxalee loolee la sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu waxoon ba muy présenter téere bi nee woon na bu ma nee xultu rek fu ngeen déggee wala ngeen gise ci téere bi ma ne xultu yëg leen ne ci maanaay li nga xam ne mooy ci sens te la nga xam ne mooy eh, eh, waxu boroom xam-xam yi laay toxal noonee kon bu nee xultu ñu xamee ko nañ ko déggee nañ ko waxe woon mu ne fa jiilu te lool lu mu seetlu la dund ko ko ndax boroom xam-xam day xam liy trame tey dox ci jamono waaw nekk fi ñu naan moom xamul li xew loolu aw xaste la loolu xaste la du aw tagge waaw yonent bi alayhi salaam kenn gi nu ko woon a xam li xew lan moo tax bañ nekkee Makka zaadahallaahu sharafa ba muy door a woote gaay di leen di leen di leen def lu ne di leen dóor di mbugal gaay nan la xamee ne inna fil habashati malikan la yuzlamu indahu ahad mu ne saxaabaan yi nga xam ne ñi nga xam ne radiyallahu anhu dañ leen doon néew di doo di leen ñàkk atte ñàkkal di leen néewal doole di leen duma di leen teg ay xeeti mbugal ñoom abu jël li nag ñoom abu lëxëb di ko def te amuñ ñu leen protéger ñu leen aar foofu la ca Makka ah nan la xame ne fële Habasha di Abyssinie di Éthiopie am na buur boo xam ne bu jub la kenn du ñu tooñ kenn fa moom ah nan la xame ne Muqawqis malikul Iskandariya moo fa nekk ba fa yónni ki nga xamante ne nii ay ndaw Amr ibn Umayya ad-Damri yu ngir mu yónni ko yóbbu ko ah, wala Dihya wala ibn Khalifa te moom la yónni woon fale tamit ca Sham yónni na ko fa ko fa yóbbu ko fa li nga xamante ne nii mooy ay lettre am nan la xamee ne Kisra moo nekk fële ca Perse ah ba nga koy yónni naan mun mo bismillahir rahmanir rahim tàmbalee lu sell loolu turu yàlla min Muhammadin lettre bii mu ngi jógee bataaxal bii mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla abdullahi di jaamu yàlla wa rasuulu di ndaw ilaa kisra azimir rum maa ngi koy bind di ko adressé kisra le kesrowe nekk la ki nga xam ne mooy màngu ko jiite ña nga xam ne mooy romain yi naka noonu la def ci qaysar ak ñooñu lan la ko xamee loolu day wane ne loolu la manoo ne yaa roy yonent ba ne saa saa ba pare wala ci tàngam nga tegu yow li xew xamoo ci dara loolu du taggee aw xaste la moo tax sëriñ bi radiyallahu ta'ala an ba mu royee yonent bi aleyhi salaatu salaam ci la def ne seetlu liy xew ci réew mi muy dëkk bi mu mu ñu nekk ak liy xew waaw mu seetlu ne gis ne gis nga fa jiilu ha zal zamaani gis nga maasul jamono jii may dund man Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu waaye lu ko jiitu woon sax moom moo tax mu ne xultu ndax boroom xam-xam yi waxoon nañ lu mel nii ndax nañ koo dundoon jaxilu ñoom dañoo réere ilma tasawuf yi xam-xamu tasawuf lay eh, te boroom xam-xam yu mag yooyu ahlu suluk ñoom dañ koo réere mu ne a fa xayran ahmalu ay waay moo tax ñu daal di doyadal yi wur na yëre yëree ba ñu ko réeree ndax loo réere lu nekk doo ko jox solo doo ko jox gëdd ba war au contraire danga koy doyadal sax